a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alal mab'uusi rahmatan lil aalamiin nabiyyinaa muhammadinil amiin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iina amma ba'du fayaquulul imaamul hujjatu abu zakariyaa an-nawawiyyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi taasi'i wal arba'iin ba'dal mi'atayn. wa an abii hurayrata radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala qaala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam. idaa awaa ahadukum ilaa firaashihi falyanfud firaashahu bidaaxilati izaarihi fa innahu laa yadri maa xalafahu alayhi summa yaquul bismika rabbii wada'tu janbii wa bika arfa'u in amsakta nafsii farhamhaa wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka as-salihin muttafaqun alayhi al imamu alhafidu an-Nawawi rahimahullah mu ñëwaat ak ñun ci suñu chapitre bi ci ñetteelu hadis bi muy chapitre deux cent quarante-neuf di wax baabu ma yaquluhu inda an-nawm li nga xam ne moom la nit ki di wax fa buy nelaw ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañ jàngat yi lëkkaale woon ak xadiis mille quatre cent cinquante-neuf euh, mu ne woon waan aliyin radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala lahu wa li fatimata radiyallahu anhuma kon walillahi alhamdu wal minna comme niñ ko waxoon ñu war a gis xadiisu mawlana dawsiyu abu hurayrata radiyallahu anhu muy xadiis mille quatre cent soixante mu ne waan abi hurayrata mu ngi jëlee xadiis bi ci ki nga xam ne mooy bàyyi muus mu ndaw mi li gënoon a siiw ci turam de abdurrahman ibn sakhr ad-dawsiyu al-yamaniyu radiyallahu anhu ah, annahu qaal mu ne moom de nee na qaala rasulullah mu ne qaala wax na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ida awaa bu demee ngir tëdd ahadukum kenn ci yéen ilaa firashihi ca ab lalam lalam nag ça veut pas dire comme ñu nii ñu am léegi ngam di lal wala duubul lii wala lii bu kii wala non bu dee basa lal di tëdd wala mat laa ci suuf wala pajaas yooyu yëpp wala koo xam ne moom yooyu yépp amu ko ci ci suuf si lay tëdd noonu kooku loolu la ah <laughs> boo demee bay tëdd ab lal fal yan fud firashahu bu dee ab lal la boo xam ne da koo bàyyi noonu xam nga bu dee loolem boo ko tàllalee di ko tàllal mais bu dee lal boobu da nga koy bàyyi comme suñu li ñu lal mu ne boo ñëwee bay tëdd fal yan fut firaasaw waa ji na fëgg lalam de na ko fëgg waaw na fëgg lal bi bi daaxilati isaar yi lu ngi koy fëgg loxoom biir mu ne bi daaxilati isaar yi mu ne bi daaxilati izaarihi mooy na ko defee biiru li nga xamante ne nii mooy gis nga izaar ah yaa dinañ ko gis arab yi euh, euh, euh, loolu seen aada la woon noonu lañ doon solo jamono yoneen saasam yoneen saasam loolu la doon solo mooy boo gisee ni ñuy armaale noonu noonu mooy seen yére c'était comme ça waaw mooy day am lu ñu naan isaar mooy làmbaayu suuf boo xam ne ci ndigg li lay jóge nga takk ko mu wàcc jëm ci tànk yi loolu mooy isaar mu am loo xam ne moom lañ naan rida mooy li nga xam ne moom la ñuy teg ci kaw mu wàcc ci mbagg yi daal di wàcc loolu mooy li nga xamante ne nii mooy mooy rida mooy mooy rida voilà léegi nag kon bu ci suuf la mooy bi ngay takk sa ndigg mu wàcc boobu la ne fëggal sab lal yow mi bëgg a tëdd kii bëgg a tëdd na fëgg lalam bi daaxilati yi ak biiru mooy day fecci moo tax am na yenn riwaay yu koy dinañ ko gis léegi day fecci xam nga dañ koy takk léegi day fecci benn côté bi téye benn côté bi léegi fëgg beneen côté bi li nga xam ne mooy lal bi waaw lan moo tax mu wax isaar bi parce que isaar bi ridaa bi day wàcc ci kaw isaar bu ko defee moom man naa muur awraam waaye it bu dee ne daa am benn ñànguur xam nga ñànguur mooy benn serpent bu ngand boo xam ne daa newoon ci kaw lal bi boo fëggee noonu mu songu la yow di nga mën a gaaw ab bu njool mi wala mu mu protéger <laughs> waaw nga xam ne booy daw di nga defee benn ndax beneen côté bi téye nga ko da ngay fëgg benn côté bi beneen côté bi yaa ngi koy téyewaale waaw nga xam ne bu dara xewee yow boo ñàllee doo ñàl li def yaramu neen ci mbedd mi wala boo koo xam ne su suuf solo dara quoi loolu lépp ay xikma loo xam ne yu ama am solo la il faut être précautionneux dans la vie waaw kon na fëggëb lalam ci biiru isaaram mooy benn côté bi fekk téewaale na beneen côté bi ci ak loxo càmmoñam fëgge beneen loxo voilà fa innahu ndax kat waa ji nit ki laa yadri xamul maa xalafahu yi lalam bi ba mu jógee dem yoonam lan moo ko fa wutu xamu ko wóoru te xam nga jamono yooyu xam nga ñun lii boo koy wax tam nga ne mais xanaa gars yi amuñ làmp <laughs> buñ taalee làmp bi kay comme instant bii nii nga xam ne guddi na nii ñu taal lampe bi nii lal bii nii mais affaire bi day leer naññ di nga gis lu ci nekk lu ci newul ñu ne la yaakaar nga ne ñoom dañoo amoon loolu <laughs> hein yaakaar nga ne moos ñoom dañoo amoon yooyu mooy ñun xéewalu yàlla yi nga xam ne ñooy baawaan di saawaan di suñu kaw ba juñ ko mujj di ko fàttale ko di ko di ko ci sant bu ñu yaakaaree ne addina bi nii la ma sa mel yor sab contact walla dóor taal nangam ñëw taal duggu nàngam ak nangam non ba léegi nii ñu am na ñoo xamante ne xamuñ luy courant ñenn ñi ay lampe tempête la ñuy taal ñenn ñi lool sax amuñu ko voilà ñenn ñi ay sondeel ñenn ñi amuñu sax yooyu ay matt lañuy ñuy taal fee ci digg kër gi bu lëndëmee après nit ña daje fa di waxtaan après buñ kiiwee booy dem sa néeg yoruñu torche ah te yoruñu tamit ay smartphone yoo xamante ne ay téléphone yoo xam ne léegi daa am torche am na ñoom ba léegi loolu xamuñu léegi dama lay xalaat léegi dellul ca ay ay ay ay ay septième siècle <laughs> waaw mooy boo jógee guddi ba ñëw dem doxi ba ñëw wala ñëwul jógee julli ji euh, jàkka ba ñëw mais sa néeg boo duggee c'est pas tout le temps da ngay am looy taala ah. te boobu jànn yeeg nga xam ne dañoo bëgg fu nooy jiit yeeg scorpion yeeg yi nga xam ne ñooy hawaam yi nga xam ne dañuy gaañaate mais man nañoo ñëw tëdd ci lal bi di la xaaraa nekkul sax dañ la woon xaar dañoo ñëw rek ñoom installé wu ndax fi ah fii kan nooy na léegi yow nga ñëw di tëdd si këcc kii rek tëdd ci lal bi rek te lool boo ko kiiwee moom day dekk ah, sur la défensive parce que boo dalee ci kaw moom moom nekkul ne sax dala doon xaar ngir màtt la parce que day défendre rek danaan am na danger bu ko dal il faut mu défendre pour mu défendre day dóor venewam bu dee jaan la tël dalay màtt bu dee scorpion danaan la rat rat rat rat rat rat rat jiit bi dalay dóor kiiwam di kay tak tak tak la dóor nga am problème yow gisoo waa ji keroog bi la yeneen saa salaam man de saa man biig xaw na maa xaw ma lu may nelaw ndax ndax ndax ndax oh biig mun a ko ci rax mun a ko waaye benn jiit benn jiita ma fett yonent saa salaam mun a ko xam naa loo xam ne boo ko waxoon doon loon lor bismillahi alladi non a'udhu bi kalimatillahi mooy yooyu noonu waajooju manoon na nekk ne ba mu koy màtt ci lalam la woon yonent bi alayhi salaam moo tax même yu mel nii da ko doon jàngale parce que tamit jàngalekat bi da nga war a xam bii bi nga nekk milieu bi nga nekk ya nga xamante ne nii lépp loo xam ne lu mën a loraale la loraate la waroo toog naan ak ah, loolu moom nit ku nekk yaa war a xool noo ciy mucc déedéet doon na wax tamit bu leen di taal comme ñu taal ab ab taal ci côté ci guddi gi noonu bàyyi ko noonu ndax am na ay fooy fiq genre ay euh, rab yoo xamante ne ay kii rongeur yoo xam ne mën nañoo ñëw taalaale kii yi te seen kër yi yenn yi ay ay ñax la woon comme néegu ñax yi yenn yi kii après mën na la kalal bi ah kër gi takk voilà yooyu yëpp da ko doon mooy tëddakuloo doon mooy tëddakuloo bu ñu taajee dara am ndax ñu am lu ñu teg ci kawam bañ koo bàyyi noonu ndax am na yuy dox yoo xam ne mën nañ ci dugg gisoon nañ tamit bi ñuy gis côté naan lekk ak naan yooyu saa saa naan la boo ñëwee di naan bul ñëw rek daal di jolu affaire bi nii ndax man nga koo jolu benn jaan jóge ci biir rek daal dugg ci sa biir gémmiñ gi waaw bu teelu ndox bi <laughs> moo doon ay instruction yu mel mooy ñu mel noonu boo ko seetloo ci sunna da ngay gis yeneen saa salaam quand yow bu dee yooyu nga xam ne c'est pour la sécurité publique la sécurité des gens lay toppatoo lan ngay xalaat nag li nga xam ne baynal abdi wa rabbih Allah huwa rahmatul muhda sallu alayhi sallallahu alayhi wa sallam kon nag mu ne ah, bu kenn kon ñëwee di tëdd na fëgg lalam ak benn catu isaaram mooy làmbaayu suufam ndax kat xamul laa yadri maa xalafa alay xamul lalam boobee lan bam demee la ko fa nekk xalifaam <laughs> mooy la ko fa wut <laughs> waaw <laughs> waaw waaye nag na waxaale lii summa yaqul ginnaaw bu fëggee ba pare nag na wax ñaan gi bismika ci sa tur yow rabbi ay sa borom wadatu jan bi ci laay tege sama wàll wi nga xam ne maa ngi nii di ko teg ci lal bi ngir mana eh, dal di eh, noppale ko wabika teg ci yow borom bi arfa'uhu laay yëkkati sama wet gii nga xam ne maa ngi koy tëg maa ngi koy teg bu ma yeewoo ci sa mbaax la ak tamit ci yow parce que mooy al qayyum voilà in am sakta in am sakta boo téyee nafsi sama bakkan kon la allahu yatawaffal anfusa hiina mawtiha ñu ngi ko doon wax keroog moom lay wax fii di ko leeral bu dee téye nga sama bakkan ginnaaw ba nga jëlee sama sensibilité ba may nelaw yemoo ci lool waaye dangaa jëlaale nag sama ruux sama bakkan téyewaale ko ba bokkuma ca ña nga xam ne ñoo yeewu keroog ah, farhamha borom bi maa ngi lay ñaan nga yërëm ma bakkan mooy nga yërëm ma waaw yàlla nag ma may sa yërmande bu boobaa allahu akbar amin waaw allahu akbar waaw waaye allah way naar salte waaye bu dee ne danga koo yónni waaw bàyyi ko mu jël delloo ko sensibilité te téewoo ruuxam bakkanam ah bu dee loolu la borom bi fahfazha yal na nga ko wattu bimaa ci li nga xamante ne nii tahfazu bihi moom ngay wattoo ibadaka sa jaam yi as-salihina yu baax yi mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imam al Bukhari yu naka noonu al imamu Abul Husayni Muslim ibn al Hajjaj al Qushayri an-Nisaburi rahmatullah alayhima daal nañ koy solo gi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que ñoom ñaar dong ñoo solo ñu ne la li al imaamu Malik imaamu daaril hijrati solo na hadis bi voilà Malik imaamu daaril hijrati daal dinay solo hadis bi waaye na ko noonu al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibnu Hanbal waaye naka noon al imam Abu Dawud ak at-Tirmidhi ak an-Nasa'i ak no an-Nasa'i solo ak ibnu Maaja rahmatullahi ala al-jami' al imam al-Bukhari yu ñaati ñaari bërëb la ko indi fi mu ko njëkkandi kitaabu da'awaat baabun waaye indi na ko kitaabu tawhid baabu su'aali bi asma'illahi ta'ala wal isti'aadati biha kon buñ la njëkk wa kitaabu da'awaat mu ne haddathana Ahmad ibn Yunus mu ne nettali nañu Ahmad ibn Yunus di Ahmad ibn Abdillah ibn Yunus ibn Abdillah ibn Qays at-Tamimi Abu Abdillah al-Kufi al-Yarbu'i mooy Shaykhul Islam imaamu Ahmad kii la doon woowe Shaykhul Islam rahmatullahi alayhi gane àddina 133 génn àddina la 227 rahmatullahi alayhi al-Kufi rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Zuhayr mu nekk ñu nettali mooy Zuhayr di Zuhayr ibn Muawiya Abu Xaysama al-Ju'fi al-Kufi rahimahullahu ta'ala gane addina la cent génn addina la cent soixante-treize rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Ubaydullah ibn Umar mu ne ki ñu ne tama Ubaydullah ibn Umar ibn Hafs ibn Asim ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi al-Adawi al-Umari rahimahullahu ta'ala <clears throat> ah, léegi moom mi al-Umari rahimahullah di Abu Usman bokkul ak al-Umari bu da'if wala kii mooy Abu Usman rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathani mu ne nettal nañ moom nag moom moom euh, al-Umari rahimahullah euh, mu ngi génn àdduna 147 am na wuute rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathani Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi mu nekk ma nettali man dong mooy Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi li Sa'id ibn Abi Sa'id Kaysan al-Maqburi Abu Sa'id euh, rahimahullahu ta'ala génn àddina la 123 am na wuute tamit rahmatullah an abihi Sa'id jële ko ci baab bi Abu Sa'id bi Kaysan moom mooy Kaysan Abu Sa'id al-Maqburi al-Madani al-Jundai mawlahum rahimahullah génn àddina la 100 rahmatullahi alayhi an Abi Hurayrata mu jële ko ci Seydina Mawlana Abu hurayrata ad-dawsiyu al-hafizu al-yamaniyu euh, ëppalum solo hadis ci sahaaba yum nettali hadis yonent hadisu yonent bi salawatullahi wasalaamu alayhi annahu qaala qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idha awaa ahadukum ila firashihi falyanfud firashahu bi dakhilati am na bi daaxilati am na bi daaxili oy xoola bi daaxilati te moom la imaamu Nawawi yendi fii bi daaxilati firaashi bi daaxilati izaarihi izaarihi fa innahu la yadri ma xalafahu alayhi thumma yaqul bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsalta fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka as-salihin al-imaam Abu Abdillah al-Bukhari rahimahullahu taala xoola indi na ko neneen indi na ko neneen boo xamante ne eh, boobu ci al-imaamu mu ngi jaar ci imaamu Maalik mu ne kitaabu tawhiid bi ñu haddasanaa ci beneen kaddu moo tax ñu koy indi Euh, bi sinifati thawbihi mu ne haddathana Abdul Aziz mooy kitaabu tawhid baabu su'aali bi asmaa'illah de façon mooy deuxième partie bu mu gonde mu ne haddathana Abdul Aziz ibn Abdillah mu ne nettal nañu Abdul Aziz ibn Abdillah di Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Yahya ibn Amr ibn Uways ibn Sa'd al-Akbar ibn Abi Sarh al-Qurashi al-Amiri al-Uwaysi Abul Qasim al-Madani al-Faqidi al-Uwaysi rahimahullahu ta'ala kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu de dajuma ko qaala taalibi imaam Maalik mu ne haddathanii nettali no man dong Maalikun yàlla imaamu Maalik ibn Anas ibn Maalik ibn Abi Aamir ibn Amr ibn al-Haaris ibn Ghaymaan Abu Abdillah al-Himyari rahimahullah bi imaamu daaril hijra ci génn àddina lan 179 rahmatullahi alayhi an Sa'iid ibn Abi Sa'iid al-Maqburi gis nañ ko sànq an Euh, abi hurayrata gis nga Sa'id moom day jële ci baayam di jële sayyidina abu hurayra mais moom day jële directement tamit ci baayam voilà ci abu hurayra sayyidina abu hurayra gis nga fii riwaay imam bu imaamul buxaari bu njëkk ba Sa'id da ko jële ci baayam bii nag moom directement abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala idha jaa ahadukum firashahu falyanfudhu falyanfudhu bi sanifati aw bihi thalath marrat xoolal fii dana na fëgg bi sani fati mooy kat taraf minat da ci biir bi minat daax yi ci côté bi féete biir pas ci kaw voilà foog nga koy fëgge ñetti yoon mu ne fëggal lal bi ñetti yoon wal yaqul na bismika rabbi wad'atu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi faghfir laha xam nga farham xaala ngi soon faghfir laha waaw na nga ko jéggal boo jàppee téye sama bakkan Hmm? nga bokk ci ñi faatu guddi googee faghfir laha yal na nga ko jéggal waaye naata salta bu dee yor nga ko del joxaat ko sensibilité te teewoo bakkanam bakkan bi fahfazha yal na ko wattu bi ma ci la nga xamante ne tahfaz moom ngay wattu bihi ibadaka salihin nii la ko ñaar yi la ko al imaamu al Buxaari yu ënde kanta al imaamu Abul Husayn benn bërëb kese la ko ni Muslim kitaabu rahimahullah kitaabu dhikri wa du'a wa tawba wal istighfar baabu ma yaqulu 'inda an-nawmi wa akhdhi al-madja mu ne wa haddathana Ishaq ibn Musa al-Ansari rahimahullah mu ne nettali nañu Ishaq ibn Musa al-Ansari di Ishaq ibn Musa ibn abdillah ibn Musa ibn abdillah ibn Yazid ibn Zayd ibn Hisn ah, ibn Amr ibn al-Harith Abu Musa al-Ansari al-Madani al-Kufi as-Samiri al-Qadi génn àddina li nga xam ne mooy deux cent quarante-quatre rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Anas ibn Iyad mu nekk ñu nettali mooy Anas ibn Iyad Anas ibn Iyad ibn Damra ah, ñii ne noo Anas ibn Iyad ibn Ja'dala Ja'daba Ja'daba voilà am nañu ne loolu la waaye wallahu taala aalam moom muy ki nga xam ne mooy Abu Damra al-Laythi al-Madani génn àddina la deux cent moom centenaire la cent quatre la la juddu hmm, génn àddina deux cent presque centenaire voilà rahimahullahu taala qaala mu ne haddathana Ubaydillah mooy al-Umari mi ngi gisoon sànq Abu Usman rahimahullahu taala qaala mu ne haddathani Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi an abiihi gis nga fii mu jaar ci baayam an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anil jamii' anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala idhaa awaa ahadukum ilaa firaashihi falya'khudh daakhilata izaarihi falyanfudh bihaa firaashahu gis nga fii daan na jël moo tax kaddu yi imaamu Nawawi indi mooy kaddu yi nga xam ne moom laal imaamu al-Bukhari yu daal di indi te moom lañ njëkk a gis dana fii bu nit demee kenn ci yéen demee ngir tëdd na jàpp na jël biiru làmbaayu suufam fal yanfud mu fëgg ko biha firashahu lalam wal yusamma allah te na tudd turu yàlla fa innahu ndax moom laa ya'lamu xamul maa xalafahu ba'dahu ala firashi xamul lu ko lu ko wutu ci lalam bi de xamu ko fa ida araada bu bëggee an yattaja bëgg a tëdd fal yattaja na tëdd ala shiqqihi al ayman ci wàlla bu ndejooram bi wal yaqul ta na wax subhanaka allahumma rabbi gis nga kaddu yi hmm? imaamul Buxaari yu njëkk la bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha te bu beneen bi mu indi gis nañ euh, la indi léegi kanta fii imaamu Muslim mu ne après na sant na tudd turu yàlla wal yusammillah fa innahu la ya'lamu yaqul na subhanaka allahumma rabbi bika wadantu jambi wa bika arfa'u waaw in amsakta nafsi faghfir laha muy ñëwaan na fi wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka as-salihin voilà ñëwe fii dane allahumma rabbi a ah, bika wada'tu janbi hmm? wa arfa'u am na lu imaam ibnu tiin al imaam kii di wax al-Hafiz ibnu Hajar rahimahullah ci côté boobu entre bismika rabbi wad'atu janbi wa bika arfa'u waaye riwaay imaam Muslim bi day wane ne amaana loolu noonu amu ci benn kii quoi benn benn waaw kàddu yi la rek boo xamante ne nii dafa wute voilà parce que euh, foofu dane euh, ci turu yàlla bon euh, <laughs> wala wala loolu nañ bàyyi après dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw après waaw dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw après insha rabbi ngir baña ngir baña couper fii waaye c'est juste pour ma ma wan la ko nga bàyyi ci xel li imaam muslim rahimahullah ni mu ko ëndee ëndiwu ko bismika non waaw bismika rabbi wada'tu janbi déedéet xam nga nan la moom dane subhanaka allahumma rabbi bika wada'tu janbi wa bika arfa'u ñaari bika la wax ci tege sama wàll ci yow waaye ci yow laa ko yëkkatee waaw in amsakta nafsi boo sama bakkan faghfir laha nanga ko jéggal wa in arsaltaha boo ko yooree bàyyi ko fahfadha nang ko wattu bi tahfadu bihi bi as-salihin Allah léegi kon ginnaaw taxrij bi nii bon eh, am na eh, waxoon nañ la eh, loolu bon nañ ci ñëw bala ñu génn taxrij bi mooy am na yoo xamante ne nii xam nga ne ne fal yanfuz bi daaxilati am yoo xam ne bi daaxili moo imaamul al-hafiz ibn mune ne bi daaxilati kada lil aksar ñi solo imaamul Buxaari lu bari lii la wa fi riwaayati abi zayd al marwazi ci riwaaya abu zayd al marwazi bi daaxili bila ha boo xam ne du waaxilati mu ne wa waqaa ci riwaaya imaam Maalik gis nañ ko mooy bi nga xam ne moom lañ la wax sànq euh, imaamul Buxaari yi daal di koy indi fële muy beneen kàddu moom la indi bi sanifati sawbihi bi sanifati sawbihi voilà loolu yit gis nañ ko sànq hmm? mu ne tanu mel noonu la ko imaam at-Tabarani indee ci beneen wàlla eh, léegi bon pour après loolu euh, euh, euh, après mu ne wa waqa fi riwayati Abda ibn Sulayman an Ubaydillah ibn Umar inda Muslim loolu gi fal yuhill daaxila izaarihi fal yanfud biha firaashi mu ne ñëw na ci beneen riwaaya boo xam ne Abda ibn Sulayman moo ko indi mu jaar ci Ubaydillah ibn Umar ci imam Muslim foofu na tekki na fecc biiru takkaayam moom lañ ko doon expliquer bi ñuy tàmbali après mu daal di fëgge loolu euh, li nga xamante ne mooy euh, lalam mu ne wa fi riwaayati Yahya al-Qattan ci riwaaya Yahya al-Qattan al-Farrukh al-Hafiz euh, comme ni muy ñëwee mu ne fal yanzin la wax na tekki na dindi waaw kon nag mu ngi noonee wallahu ta'ala a'lam waaw léegi bon Euh, bon am na nag boroom xam-xam yu ñuy wax xikma bi nekk ci euh, yonent saa ne na fecci na dindi benn isaaram daal di koy fëgge biiru biiru côté bi féete biir ci moom ci isaar bi na ko fëgge benn côté bi lal bi imaamu al-Qurtubi moom nee na moom loolu lim ci gis mooy surtout imaam riwaay bi ne na ko def ñetti yoon loolu affaire genre médecine la quoi voilà <laughs> waaw <laughs> moom mu ne wa lii anna fi dhalika xaasiyatun tibbiyya waaw tamna'u min qurbi ba'd al-hayawaanaat waaw mu ne man li ma ci gis imaam al-Qurtubi mooy que ne lool côté médical la gën a doon yeneen saa saa mu fëgg ko ci biir ñetti yoon yoo xam ne day tere bu ko defee am na benn bu amee benn rab benn ki luy gaaña lu nekk ci lal bi dalay du du du la jege waaye euh, loolu imaam al-Hafiz mu ngi ko ndi mu ne waaye waqad hikma eh, ghayruhu hikma zalika bii nii wa ashara ad-Dawudi mu ne al moom nee ci li nga xam ne moom la toxale fii ma naqalahu Ibn ci li imaam Ibn toxale ci kene hikma bi mooy loolu kene izaar bi yasturu bi yustaru bi siyab li yatawaara min al kene mooy loolu bu defee eh, izaar bi mooy dañ koy muure ak yére wax naa la day am izar am rida bu ko defee fayatawaara bi ma yanaaluhu minal wasax mu moytandi ko lépp loo xamante ne lu ko mën a laal la ci ay salte waaw waaw léegi bu ko defee loolu la quoi euh, bon am na ñeneen ñu wax loolu le ah am euh, mu ne saaxibu nihaaya moom nee na rahimahullah boo gisee ñu digal nit ki mu fëgge biiru làmbaayu suufam te waxuñu ko mooy ci biti li féete ci biti ndax ki nga xam ne daa làmbaayu day jàpp benn côté bi ak ndejooram beneen bi ak càmmoñam ba pare mu daal di collecté ci bi nga xam ne mooy càmmoñam euh, mu mu mu tafoog yéreem mu tafoog yaramam mu jàpp li nga xam ne mooy loxo ndejooram bi teg ko ci beneen bi nga xam ne bu boyee fa mata aajaloo amrun aw xashiya suquta idaarihi amsakahu bi shimaali moom lañ doon wax sànq ne buy fëgg noonu bu dee ragal na am na loo xam ne da koo nar a bett lu jóge ci lal bi nar koo kii bu ko defee mu mën a téye làmbaayu bu baax wala bu naree wadd mu man koo téye waaw waaye it mën a jàpp mën a défendre boppam ak ndejooram nga xam ne man naa téye isaar bi isaar bi du wadd léegi bu dee loo xam ne daa tëb rek nar a ñëw ci rek mu da koo daal di kurpeñ wala daal di koy soq dóorub soq ap sox <laughs> waaw <laughs> waaw mu ngi noonee waaw kon daal loolu euh, euh, loolu euh, lu ñuy wax mais en tout waxoon nañ la ne loolu moom de toute façon c'est pour être précautionneux rek non seulement sa làmbaay du wadd bu dara xewee mooy jàpp woon nga ko sa càmmoñ waaye it yow sa ndejoor boobu boo ko defee noonu di ci fëgg bu nee nii rek di nga gaaw man koo teraxluwaay rek daal di mën a seet nooy def waaw loolu yëpp ay xikma la yoo xamante ne nii yu am am solo la ah waaye it bu ko fëggee noonu moo gënoon bu ko doon fëgg ak loxoom waaw fëgg ko lambaayam moo gën bu koy fëgg parce que fëgg ak loxo imagine lu doon fëgg lal beeg loxoom yow lan mooy foofu daal lëndëm lañ la wax muy fëgg rek wax naa la comme sànq gis nga boo dalee ci jaan wala dóor ko wala yu mel noonu day réagir wala jiit wala loo xamante ne nii luy lore la loolu boo ko defee sa loxo wala sax muy loo xam ne lu ab ab ab ab kaña moo fa ñëw daal di fay bàyyi ay ay ay ay neefare <laughs> nga ñëw fëgg ko sa sa loxo bi sa loxo bi taq ay neefare mooy ay excrément yu yu animal yeeg yooyu xam nga loolu day xaw a garaaw voilà moo tax yooyu tamit loolu lépp ci xikma yi la bokk wallahu taala alam waaw kanta xikmaay fëgg bi moom yonent saa sax wax nañ fa innahu laa yadri yi xalafahu alayhi xamul lan moo waaw mooy la mu waxoon rek ci boo jógee guddi ida bu bu bu jël sa loxo rek daal di koy dugal ci ndab li na nga ko raxas ñetti yoon laata nga koy dugal ci ndab ndax fa inna ahadakum la yadri ayna batat yadu ndax kenn ci yéen xamul fan la loxoom daal di fanaan baagante gi muy baagante te mën na jaar bërëb bi nga xam ne ci lañuy ñuy boo demee toilette te ñoom xeer lañu ëppoon lu ñu doon utiliser boo ñaqee day am lu ciy des bu ñaqee loolu ak sobe boobu nga ñëw euh, di xesanu booy nelaw doo ko nga jóg daal di koy dugal ci ndox ndab li loolu loolu ñu la koy bañal fa innahu laa yadri waa ji xamul ay na baatat yadu kii itam laa yadri bi mu jógee lal bi jóg xamul lan moo ko fa nekk xalifaam lan moo nekk ca gannaawam waaw <laughs> waaw ndax loolu mën naa nekk loo xamante ne nii lu ko mën a gaañ waaw wala am xale yi doon foo def fa suuf nga ñëw tëdd ci suuf si wala yoo xamante ne ni liñ la wax sànk rab bi ne fa wala mu bàyyi fa ay ay ay neefarem dem yoonam wala ay dëkk waaw wala koo xamante ne nii yoo xam ne daal yu bari yoo xam ne lu la mën a gaañ la euh, wallahu taala alam après nag mu ne nit ki nag boo defee loolu ba pare nga sant yàlla nag mi nga xam ne moom am nga riwaay Imaam dana bismi na wax na na fa na tudd turu yàlla daal di fëgg mooy booy tàmbali tamit soxla euh, sopp nañ nga tàmbalee tudd turu yàlla allahu akbar léegi nag après nag nga ñaan nag boo ñëwee bay tëdd nag nga ne bismika rabbi wada'tu jambi waaw ey saa boroom yow de ci yow bismika ci sa tur rabbi sa borom wadantu jam bi léegi mu ne bismika ak wabbika benn la waaw loolu c'est muslim bi moo koy wane parce que tax may wax li mooy li ma la doon wax sànq al imaamu euh, al xaafidu ibnu hajar rahimahullah <coughs> mu ngi naan euh, kii euh, nu tudd kan la nettali am na ko mu naan ci boroom xam-xam yi Euh, ne daa def ne boo gisee mu ne bismika dama xamul la imaam Ibnu Tiin lay wax dana imaam Ibnu Tiin <clears throat> moo ko wax wala euh, foog naa moom la imaam Ibnu Tiin la la sama xel dem euh, non imam ibn Battal mu ne qaala ibn Battal adaafa al-wad'a ila al-ismi war-raf'a ila al-dhaat fa dalla ala anna al-muraada bil-ismi al-dhaat wa bi-dhaat yusta'aanu fi ar-raf' wal-wad'i laa bil-lafz mu ne al-imam ibn Battal nee na rahimahullah al-Maliki fii da ne bismika bismika ah rabbi wada'tu janbi ci sa tur yow sama borom laay tegi sama wet sama wàll sama wet ngir mën a noppaleku mën a tëdd mu ne loolu da ko tofale ci turu borom bi ne bismika kanta yëkkati bi mu tëfale ko ci azat mooy nekk nekk yàlla mu ne wa bika arfa'u mu ne loolu loolu nag fa dalla muy tegtale ala anna al muraada bil ismi azat ken muy tegtale ke li ñu jublu ci tur bi bismika fee mooy yow sa yàlla du ci sa tur kese mais tur bi buñ koy wax mooy que ko tudd que tudd tur baa gën a tax voilà sikkar si yëpp loolu la waaw sikkar si yëpp turu yàlla yi ñii sikkar c'est juste surtout pour que kooku tudd muy borom bi tabaaraka wa taala wa bizaati waaw te nag ci nekk nekk yàlla yustaanu la ñuy ña sàkkoo ndimbal fi rafi ci yëkkati ko wal war na bilaa bi laf bi laa ker ci kàddu gu noonu waaye ci yàlla nekk nekk yàlla voilà lii la mooy waa lii mu wax nii la ndax riwaay imaam muslim bi moo koy gën a leeral nga xam ne foofu moo taxoon sànq maa la jàppal. Euh, contraire bi laa foogoon ne la wax waaye lii mu wax noonu la ndax foofu gis nga ne subhanaka allahumma rabbi bika wada'tu janbi wa bika arfa'u waxul bismika waaw waxul turam la koy tege dane ci yow wada'tu laay tege bi sama wàllu wa bika ti ci yow arfa'u waaw kon loolu mooy jaam bi daa war a xam ne <coughs> lépp lu muy def lii muy sikkar yoo xamante ne nii dañuy fàttali suñu borom tabaraka wa taala looloo tax borom bi daal di koy institution institutionnalisé yonent bi alai saa salaam jàngale ko ba ci xattaa yi nga xamante ne nii euh, afal jibil li yàlla mooy tëdd mooy mbir la yoo xam ne naturellement ñépp a koy def waaw lu lu ñuy xamee ndax kii jullit laan du jullit nit kaa ngay tëdd waaw loolu kenn du ne di ah tëdd la de kon de kii jullit la déedéet loolu yàlla moo bind jaam yi al kaafir wal wal wal faasiq wal saalih dañuy nekk ñoo xamante ne dañuy tëdd voilà loo xamante ne borom bi moo leen ko mooñaale waaw nelaw moom ku ko deful dangay ngay wékkeeku léegi waaw da nga fiy jóge léegi nag loolu noonu xatta yow yooyu nga ciy fàttaliku sa borom tabaraka wa taala non seulement yeneen saa salam mi nga xam ne mooy yërmande gu mat gi defal ñu ay précaution léegi nañu defal boo ñëwee di tëdd na nga def attention ci salal bi waaw nga ne ma léegi man am naa benn la mais comme suñu comme li nga doon sànq mais ñun suñu néeg yi ñu ak suñu làmp yeeg yooyu noonu euh, hadis bi euh, dañ koy jëfee est-ce que approprié approprié na ci ñun yàlla bañ a approprié waaw ah? <laughs> ñaan bi moom du deñ <laughs> ñaan bi dafa bokk ci ñaan yi nga xam ne moom ngay booy tëdd léegi nag mu des fëgg bi. dañ naan la loolu doxal na même bu dee am nga làmp boo xam ne gis nga li ngay gis dëgg la wax na xikma bi nit man na ne bon attention parce que il faut ñu xool xikma bi lu tax fëgg boobu di am yoneen saa saa wax nañu ko xadiis bee ko fa innahu la yadri ma xalafahu alay ndax nit ki xamul lan moo ko wutu gannaaw kon nag bu dee ne yow am nga làmp bu leer nañ boo xam ne gis nga lal bi Euh, amul suuf amul dara lal nañ defar dañ ko daal di koy madame daal na koy euh, euh, kii lal bu baax waaw teg ci ay ay ay ay ay ay ñegenaay yu nooy nga xool bi nga xoolee nga xam ne lii moom dañ koo lal xam nga lal bu ñu lalul boo ñëwee ne ko kii di nga ko woo bu dee am nga seetlu di nga xam ne lii laluñu ko wala boo gisee mu xaw a cuqaaral fee fii am nii di nga xam ne ah lii moom wala lu ñu fëggul nga gis niñ ko defaree lal ko xëcc ko ba feeri kii loolu nit man na ne bon jaru ko parce que lee da ne woon dañ ko doon def parce que xamuñ li ne ci gannaaw te lool da doon lëndëm en général même bu doon dinañ taal buñ taalee du féppay leerandoo genn leer gi voilà kon lool euh, fi al fiqhul hadith bu dee da ngaa xool côté tax tax bi man nga ne bon lool bu dee xool nga taal gisoo ci lool jaru ko na al al al hukmu yaduuru ma illatihi wujudan wa adama ndax kat àtte day wër-wërloo di topp la taxoon ñu teg ko te yeneen saa salaam fii wax nañu lu tax fa innahu la yadri maa xalfahu maa xalafahu ali fëggal nit ki bu ñëwee bay tëdd na jël benn catu isaaram bi féete ci biir fëgg ko lalam bi ndax xamul lu ko wuti ci gannaawam léegi yow ba nga taalee xam nga li nekk li la wuti sa ginnaaw bu dee am na fi ne xam nga bu fi newul xam nga bu boobaa kon ñu ne xukmu bi day àtte bi day ànd ak moom bu fi newee mu ne fi bu fi newul nag nekku fi bu ma nee foo xam ne am naa lampe wala courant bi coupé bu boobaa ah ma xool aw ma lu ma taale loo xamante ne lu leer naa ñi lay doon ba mën a xool loolu nga doxale sa xadis bi waaye bu dee loolu jaru ko loolu fiqhul xadis yaqtadi dalik waaye loolu dëgg la waaw waaye tamit beneen dégg-déggin mën na am ci xadis bi mooy yoneen saa salaam tudd benn xikma taxul ñu ne lool kese moo tax même bu dee ne loolu lu feeñ la mooy xikma bi gën a feeñ que ne. mooy e, ngir bañ luy lore ne woon fi te yëgoo ko kon fëggal yin man na ne waaw loolu dëgg la waaye rien que yeneen saasal ñu jàngale ma koy def ndax amaana ma bii la ma wax waaye amaan na beneen de waaw am na beneen boo xam ne mu ngi ci te man nag beneen bi mooy roye ko yonent ma ne saa saam mi ko jàngale mu nekk loo xam ne man def naa li mu jàngale est-ce waaw même bu dee ne boo xoolee côté xikma bi mu joxe loolu da nga naan loolu jaratu ko ndax al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama euh, euh, euh, c'est bon yaa fay voilà alhamdulillah kon nga sant yàlla ne bismika rabbi wada'tu janbi boo ci wax nag baax na côté bi imam muslim wax subhanaka allahumma booy fëgg la waxoon wala yusammillah waaw moo koy fëgg waaye boo pare subhanaka allahumma rabbi wa bika wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfadhu bihi ibadaka as-salihin allahu akbar waaw ngi noonu ah allah allah voilà léegi ñu ñëw li nga xamante ne kon léegi kaddu yi nga xamante ne moom la yoneen saa la wax muy bismika rabbi yi jaare ci turu borom bi ci borom bi nekk nekkam xamal ne boo tëddee ci borom bi la moom mooy alqayyum waaw waaye booy jógit borom bi la de boo téyee sama bakkan te loolu wax nañ la mooy suuratu zumar ba aayam zumar ba allahu yatawaffa al-anfusa hiina mawtihaa wallatii lam tamut fii manaabihaa fayumsiku allatii qadaa alayhaa al-mawta wa yursilu al-uxraa ilaa ajalin musammaa inna fi daalika la aayaatin liqawmin yatafakkaruun mu ne allahu borom bi yatawaffa al anfusa temps yi ñu ci doon wax mooy récupérer sensibilité bakkan yi xiina mawtiha jamono jam yi nelawe waaw li tax ñu mën a nelaw nelaw yu neex te xóot borom bee waaw parce que wax naa la sensibilité bi moom fekk yépp a ngi éveillé wu say nopp lu yëngu mun mu cëb mu xool say bët lu yëngu mu xool yow doo nelaw yow moom say nelaw mënulu xóot te say nelaw du réparatrice waaw t'auras pas un sommeil réparateur non di nga nelaw mais nelaw la yoo xamante ne nii euh, c'est comme des euh, montagnes russes quoi voilà waaw ay zigzag wàcc ak yéeg ak kii mooy doon nelaw jékki tëb jaar di jooy te baaxul ci santé nit borom bi nag mooy récupérer sensibilité nit ñi jamono jañuy nelawe waaw wallati lam tamut fii manaamiha waaw mooy bakkan allahu yatawfa mooy faat al anfusa hiina mawt mooy jamono ji ñuy nelawe mooy xool bakkan ya ko neex mu faat leen wallati lam tawt bi nga xam ne nag dogalul ne da koy faat récupérer bakkanam fii manaam yaa ca nelawam ya fa yumsik kooku da koy bàyyi allati qada alayha al mawt mooy mooy ya nga xam ne moom da leen a récupérer non seulement du sensibilité bi kese lay jël ñam bëgguñu faatu waaye day jëlaale seen bakkan ya mu dogal ne dañuy faat wa yursilul uxra yeneen ñi nga xam ne ñu ngay nelaw nag mu daal di leen bëggoon ne seen app jotagul dañuy dundaat mu joxaat leen non seulement seen sensibilité mais seen bakkan ñu garder waale ko ilaa ajalin musamma ba ni nga xam ne nag ñoom seen app ci lay jote boo xam ne bu mu tudd la ndax képp ku nekk am nga bés waaw bés boo xam ne amaana nga bokk ko kenn waaye yow ka ko bokkal loolu du sa affaire <laughs> waaw am na ñoo xam ne ñoom ñëppay faatoondoo même waxtu waaw waaw mais yow am nga bés ku nekk am nga sa bés kon nag mu ngi noon kon nag boroom bi nga xam ne yaay def lool bu nit ñi nelaw maa ngi nii di tëdd de di teg sama wet ci yow waaw bika bika arf adau jan wadatu jan bi wa bika arfa'u ci riwaa imam muslim in amsakta nafsi faghfir laha na nga ko jéggal ci bu dee imaamul Bukhari in amsakta nafsi farhamha waaw bu dee da ngaa téye sa bakkan ko jéggal ba na nga ko yërëm way in arsaltaha boo ko téye ñu ah moom da ay kay bam nelawee yeewu waatul ay addina bés bu nekk mu ñuy jàngal boppam du addinaa ñuy jàngal boppam déedéet borom bi moo ñuy jàngal te moom la ñu wax ci suuratu zumar bii allahu yatawaffal anfusa hiina mawtihaa waaw waaw kay borom bi moo ñuy jàngal boppam <laughs> waaw te dañu moytandikuloo boppam wa yuhadhirukum allahu waaw borom baa ngi leen di moytandikuloo boppam kon nag loolu la quoi in amsakta nafsi farhamha waaw waaw ndax ah moo tax nit ki bu génnee àddina luñ koy ñaanal rahmatullah maghfiratullah yërmande yàlla allahumma ighfir lahu warhamhu voilà waaw way naar bu dee nag da nga koo yoor joxaat ko sensibilité am te jëloo bakkan bi tamit bàyyi ko mu bokk ci ñiy dund ah dund gi boroom bi ko wattuwul ku nekk torox na wala takilni ila nafsi tarfata ayn la yeneen saa salaam bokk na ci ñaan yi doon ñaan te borom bi maa ngi lay ñaan nga bañ maa bàyyeeg sama bakkan lu tollu xefu xefu bët waaw ndax ku borom bi seetaan lu tol noonu nga al ko laa maxaala kenn manu ci dara kon nag wa in arsaltaha boo ko yooree ba ko ma yeewu waat mën a fuddu tàllal saay loxo fuddu ah naa sant yàlla waaw bismika allahumma amutu wa ahya waaw alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi bu ñu koy fàtte de waaw waaw léegi kon wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka as-salihin bu dee dang quoi yooral sama bakkan joxaat ma yal na ko wat te loolu borom bi ni mu koy mooy teg ci li nga xam ne moo tax moo ndi la muy jaamu li nga xam ne moom lay sàkku ci yow te moom la la laaj mooy li ko ëppal solo ci yow mooy nga jaamu ko bu ko bokkaale kenn waaw nga koy tudd wadkur rabbaka waaw di tudd sa boroom yal nag ma wattu ni nga wattoo sa jaam yu baax yi min al anbiya wal awliya radiyallahu alayhim assalatu wassalam amin ñaan bi am na solo kon nañu ko jàpp mu bokk ci ñaan yi nga xam ne mooy ñaanu nit ki buy tëdd bismika allahu bismika rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfazu bihi ibadaka as-salihin bismika rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfazu bihi ibadaka as-salihin ñetteel bismika rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka as-salihin kon insha allahu taala dañuy yem nii ba jotaay bii di ñëw insha allahu taala